waaw limanil mulkul yow lillahi alwaahidil qahhaar ci kooku la jëm mais neewul aywa léegi nag man maay àtte man Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam àtte naa leen léegi yombalal naa leen lépp jeex na daf leen léegi c'est bon yàlla di déedéet ci yàlla lay dem ci suufu arash kon nag nañ bàyyi caaxaan yi nañu bàyyi caaxaan yi de waaw ku waxul wax yii mu ngi lay nax waaw waaw lay tax nag say jëf say jaamu yàlla yi nga xam ne ay virus la yu bon boo xamante ne day tax lépp yàqu yàlla jëpp la sànni la safara yoon walay defar nag ngir loolu bañ a xew kenn manu la ne loolu dañ koo sopp moo tax ci kaw loolu lañ naan tasawuf moom farata waaw moo tax borom masaal doon ko wax naan si eh, imaamul Ghazali yi amma tasawufu fa fardu ayni la dal Ghazali bi ghayri mayni <laughs> waaw <laughs> waaw mu ne daal li nga xamante ni mooy tasawuf mooy lii tax nga sellal say jëf loolu kese la kanta ay terminologie bi ñii la kii la ko loolu lépp mbir mi lii la ma lay lii mooy xaqiqa bi lii la voilà lii la waaw mooy lay tax sa jëf yi ngay jëf ngir yàlla ngistal déggtal yi nga xam ne mooy lépp lu ko mën a yàq tax yàlla du ci nangu dara du ci bëgg dara lay tax loolu mu dégagé wu nga soril ko say jëf mu sori la nga sori ko loolu noonu lay tax nga àgg loolu farataayaa jëmm la ku nekk yaa ko war a lu amul bu lii mooy dëgg léegi nag bu ñu waxee loolu nag nga ne ma eh, kon yow da ngaa bëgg a wax bon par exemple man manumaa nekk jullit bu ma nekkee jullit il faut ma nekk xaajir yi wala nàngam ak nàngam obligé man na la waxuma la loolu loolu dañ koo jël ngir cadrer ko waaw sëriñ soos dañoo ñëw cadrer affaires yi moo am ay école mu ngi mel ni nga naan ma yow ci taxawal ndax c'est la même mu ngi mel ni nga naan ma kon man manumaa nekk jullit lu ma nekk xanafi wala maliki manumaa jaamu eh, xam sama diine lu dul ma nekk wala jaamu yàlla lu dul ma nekk xanafi wala shafi'i wala xanabi xanbali euh, wala nangam wala awza'i wala sawri wala nangam ah ñu ne la du xam tontu du xam nga ne loolu amul c'est la même chose mais l'essentiel mooy ñee dañoo ut ay écoles yoo xam ne dafa cadre mbir bi mooy la nga xam ne yow nit boo koy asaalool sa bopp man nga koo jot man nga koo ñàkk jot ndax Iblis dafa garaaw fii moom boo fi ñëwee tënku ci li nga xam ne nii te ñu jële ko ci yeneen saa mu leer. ay yoo xaman lépp ci alquran ak sunna mu leer nga ñëw ko ci loolu insha allahu taala borom bi dina la may nga accéder ci loolu mooy nga accéder ci ixlaas lillahi tabaraka wa taala sellal ngir yàlla kese xam nga lii boo koy day niru lu bizarre quoi rek naan te <laughs> waaw encore nga am est que new ma damay expliquer loolu la parce que bés boo defee comparaison entre lii may wax nii ne ñii ni ci lii lañ newoon ak tasawuf bi koy dégg léegi te du léegi bu ma nee léegi du tay wala démb ah mooy ñun ñi avant ñuy juddu sax moo fi amoon parce que borom masaalik quand même radiyallahu anhu ba muy wax isbaana jahran annama shuyukhu hadha az-zaman kulluhum fu julluhum fuuxu leer na nañ que suñu sëriñ su bari ci suñu amoon nañu li ci ëpp ay këpp tëllañ ay pièces la ngir taalibe yi waaw dañ leen di jaay defar seen àddina defaruñ leen dara dañ leen di wàññiwoon ay këpp tël lañu loolu démb la loolu démb la nga foog waaye yow ka ko doon wax mille neuf cent vingt sept la génn àddina on est mille neuf cent vingt cinq mille deux mille vingt cinq waaw bu dee ci am grégorien dans deux ans lay ba mu génnee àddina di def cent ans muy Cheikh Ahmadul Xadim Abul Mahamidi alayhi ridwanul baqil qadim Serigne Touba radiyallahu anhu waaye kon loolu da ngaa war a ne démb la démb mooy man mii démb lu yàgg la caaxaan ah Cheikh Ahmad Tidiane rajo ba muy ñëw mais yu mel noonu dafay bari woon ah yu bari da ko doon dénoncer ci caaxaan yu mel noonu pourquoi pas sax moom lu tax ñooñu ñëw ngir yàlla ngir ngir ñu remercier tegaat nit ñi ci yoon wa yoreen saa ne woon te ñu bàyyi seen caaxaan yi ñu fi gis ñu naan lii mooy yoonu yoonu nitu yàlla yi te ay caaxaan la. loolu leen tax ñëw bi loolu leen fi borom bindee ah, nañu ba caaxaan laa wax waaw mbir yi nekkul ay cérémonie man daal fu ma kii ñu tudde sëriñ diw ma daanoog ma fitta soog loolu loolu loolu mooy tasawuf wala est-ce man man jàngam ya demoon naa cantam nga demoon naa lan laa ca def ak lu ma ca deful loolu noonu du yoonu yàlla loolu après ñu jàpp ne ñu ngi ba pare gaa yooyu du leen tee rey du euh, bu leen julli naree kii ñu rey julli ji waaw ba pare nañ ci liggéeyu Serigne diw lañ nekk ñooñu xam nañ wan yoon lañ nekk wallahi ñooñu xamuñ fiñ nekk képp ku leen saxal ne lii mooy yoon wi yéen a ñoo baax yow yaa ngi leen di wor te xam nga ne trahir man nga kàccikat nga bu dee xam nga boo xamul nag li gënoon ci yow mooy nga nit mi moo gën ngay réeral xeetu yoneen saa salaam wal iyaadu billah kon lii imaam al-Haafiz an-Nawawi rahimahullah di wax minhaaj bi dafa am solo quoi waaw wa ala al-hasi dalilun hadiis bi taxliidi xaraamu taxriimi riyaa wa shiddati uqubati ak taru xaraam goo xam ne mooy ak ak ak ak xala Euh, euh, mbugal gu ciy mbugal wal xaalal xasi ak di ñaar ala wujubi ci waru ixlaa al ixlaas sellal fil a'maali ci jëf yi kama qaala allahu taala comme ne borom bi waxee mooy aay bi njëkkoon ci bunt bi wa maa wax leen ne digaluma leen te kat digaluñ leen woon illaa lu ya'budullaha ñoom ni ñu jaamu seen borom muxlisiina di ko sellal lahu diin mooy jaamu ba waaw wa fiihi mu tekki te nekk na ci xadiis yi bii an al umumatil waarida fi fadlil jihaad yi nga xam ne ñooy yu général yi nga xam ne ñoo wàcc ñoo rot ci euh, ngëneelu jihaad innama hiya dëgg-dëgg yooyu liman arada allah taala bi daalika muxlisa mooy ngëneel yi ngay dégg gisoon nañu ngëneelu jihaad ci Riyad bi du gisoon nañ ko ngëneel yëg di gis yëpp ñu la tuddoon ak yee ñu ci yëpp ndax daa bari ngëneel yooyu yëpp borom bi di liggéey loolu ngir kan la liman araada ngir ngi nga xam ne ki namm bi daalika allah ki namm ci loolu yàlla muxlisan ba pare sellal ko ngir yàlla kooku la wa kadhalika na kon asana ala al ulama yi ngay dégg alquran yonent bay saasaam sunna di tagg di yëkkati boroom xam-xam ni di leen tagg di leen yëkkati loolu noonu mooy ñi sellal ñi ko ñi ut xam-xam ngir yàlla waaye ñi nga xam dañoo sellal seen jëfe xam-xam ngir yàlla ak seen jottale xam-xam ngir yàlla waaw waalal munfiqiina fii wujuhil xayraat ak tamit tagg ga ngay dégg ak gërëm ga borom bi gërëm ak ndawam bi alayhi salaatu salaam ñay dépenser ngir yàlla loolu lépp charte bi mooy mu nekk ngir yàlla te nga sellal ko ngir moom kulluhu yi yëpp mahmulun ala man fa'ala dhalika lillahi ta'ala mukhlisan képp loolu dañ koy yenn yooyu yëpp pour kàlla nga xam ne ak ña nga xam ne ñooloon jëf yooyee yu baax yooyee ngir yàlla sellal ko ku ko sellalul nag mooy yàq nga lépp waaw gis nga li la xam ne moom la ci boroom bi daal di tëkku wallahu ta'ala a'lam xadiis bii nag léegi dana rawaahu Euh, muslim léegi laaj bi mooy est dong ko solo ñu ne la déedéet al imaamu ahmadu sëriñam waaw akbar waaw akbar oh daal dina koy solo waaye na ko noonu al imaamu abu isa sulayman non sulayman fant Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Zawrata at-Tirmidhi ak al imaam an-Nasaa'i Ahmad ibn Shu'ayb bu ku ci nekk ci ñi ñëpp benn bërëb kese lañ ko indi imaam Muslim musnad imaam Ahmad musnad Abi Hurayra radiyallahu anhu imaam at-Tirmidhi abwaabu zuhdi an Rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam baabu maa jaa'a fi riyaa'i was-sum'a imaamu nasaa'i kitaabul jihaad man qaatala li yuqaal fulaanun jari imaamu muslim moom kitaabul imaara baabu man qaatala lirriyaa'i was-sum'ati istahaqqa an-naar noonu la ko imaam nay tudde képp koo xam ne dafa xare ngir ngistal ak déggtal kooku li muy li mu yelloo mooy safara est ce que dina fa duggam déet loolu ci machi ak yàlla mën naa def leneen lu tax mu jéggal ko mu ne haddasanaa Yahya ibnu Yahya ibnu Habib al-Haarisiyu imaamu Muslim rahimahullah mu ne nettali suñu sëriñ bi Yahya ibnu Habib al-Haarisiyu di ibn arabi alxaarisi yahya ibn habib ibn arabi alxaarisiyu ñii ne Shaybaani la Abu Zakariya al-Basri rahimahullah génn àddina 248 am nañu ne après rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Xaalid ibn al-Haarith mu ne nettal nañu ko ñu naan Xaalid ibn al-Haarith di Xaalid ibn al-Haarith ibn Ubayd ibn Sulaymaan ibn Ubayd ibn Sufyaan ibn Mas'uud al-Juhaymi al-Hujaymi al-Hujaymi Abu Usmaan al-Basri rahimahullahu ta'ala gane àddina 120 génn àddina 186 ci wuute bu ci am rahmatullah alayhi qala mu ne haddathana ibnu Jurayj mu ne ki nette moo ibnu Jurayj di Abdulmalik ibnu Abdul Aziz ibnu Jurayj al-Qurashi al-Umawi Abul Walid rahimahullah ñi ne Abu Khalid rahimahullah gane àddina la 80 am ñu ne 74 génn àddina 150 rahmatullahi alayhi am na wuute tamit qala mu ne haddathani Yusuf ibnu Yusuf non Yunus ibnu Yusuf mu ne ki ñu nettali mooy Yunus ibnu Yusuf di Yunus ibnu Yusuf ibn Himaas ibn Amr al-Laythi al-Madaniyu rahimahullahu ta'ala kañ la gane àddina kañ la génn àddina dajuma ko an Sulaymaan ibn Yasaar di Sulaymaan ibn Yasaar rahimahullah di mbokku frère Ataa ibn Yasaar muslim ak Abdul Malik ak Abdullah ñoom la woon Sulaymaan Ataa Abdul Malik Abdullah banu yasaar rahmatullah ala nekkoon mawla ñoom ñëpp mawali ummu salama radiyallahu anha sulayman ibn yasaar al-hilali abu ayyub ñi na abu abdurrahman ñi na abu abdillah ñi turab al-hilali mawlahum al-madani génn àddina la 24 génn àddina la 94 am na wuute ci génn àddinaam ak génn àddinaam bokkoon ci fuqahaa sab'a juróom-ñaari boroom xam-xamu fiq yi gënoon a màgg yi ne woon madinatul munawwara ala sakini afdalu salatu mu ne qaala mu ne tafarraqa an-naasu an abi hurayra fa qaala lahu naatilu ibn naatilu ahli sham mu ne abu hurayra doon jàngale bi nit ñi ñëwee muy jàngale ba kii après mu gaa yi tasaaroo léegi nag nit ñi jóg di dem jataay bi jeex ñuy dem mu ne benn waay buñ naan naatil naatilu ahli Shaam naatil boobu imaamu Nawawi rahimahullah nee na naatil bii nii e, kii la waaw mooy e, mu ne am na ci moo tax mu ne wa fi wa na beneen e, nu ko nuñ ko solowee dane fa qaala lahu naatil ash-Shaami mu ne wobin nuuni fi awwal yi mooy naa wa ba'da alif comme niñ koy takke musanna comme naatil nga bañ ko naayil wala yeneen mu ne wa huwa Naatil ibn Qays al-Hizaami ash min ahli Filastiin wala Falastiin mu ne Naatil la woon di doomu Qays al-Hizaami bokkoon ci waa Shaam bokkoon ci waa Falastiin mu ne moom taabi'i la wa huwa taabi'i wa kaana abuu saxaabiyan wa kaana Naatilu mu ne Naatilun mi mu ne moom taabi'i la taalibu saxaaba la woon waaye baayam saxaaba la woon saxaaba yonent bi la woon sallallahu alayhi wa mi moo nekkoon kilifaay ay ñoñam voilà léegi nag naatil boobu moo ne Seydina Abu Hurayra nag ne ko bi gaa yi espèce Yasaar mu ne waa ji ne ko naatil ne ko naatil ahli Shaam ayyuha shaykh haddithnaa hadithan sami'tahu min rasuulillah sallallahu mu ñëw ba ci Abu Hurayra radiyallahu anhu ci teggin noonu la ñuy laaja boroom xam-xam ne ko ayyuha shaykh yow sëriñ bi ne ko eh yaa aba waaw yaa aba yaay eh xës déedéet ayyuha shaykh e boy déedéet e yow sëriñ bi xadis naa ñu ngi lay ñaan rek nga nga nettali ñu xadisan xadis boo xam ne sami'tahu yaa ko dégg min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ci ndawal yàlla sallallahu alayhi mu ne ko naam ahakay mu ne sami'tu dégg naa rasulallahi ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam yaqulu mu naan inna awwala an-naasi ki njëkk ci nit ñi yuqda moom la ñuy njëkk a teewmal qiyaamati alayhi rajulun istishhid ci la tudde xadis ah, bii bani mu jeexe comme niñ ko gisee wallahu taala alam imaamu moo dama gis ne yóbbu nañ waxtu wi dem na lu bari sinon doon nañ gis imaam Abu Isa at-Tirmidhi rahimahullah moom li nga xam ne noonu la ko ëndee quand lu ama am solo la parce que moom abwaabu zuhdi an rasulillah sa baabu ma jaa fi riya wa suma allahu akbar mais dafa gudd quoi dafa gudd kii bu gudd la waaw affaire bu gudd la waaw nettali boo xam ne bu gudd la ba pare Seyna Muawiya bi biñ ko nettalee waxu Seyna Abu Hurayra bi e, jële ko ci yeneen saa salaam moom mu jooy metti bañ jàpp ne i Muawiya dina faatu ah <laughs> i Muawiya saay hatta zananna annahu haalik summa baka Muawiyatu bukaan shadidan hatta zananna annahu haalik waaw i ñu ne i Abu Muawiya di xalif mooy xalif kii de jàpp nañ ne mu jooy bi Abu Hurayra bii nga am moom lañ mu jël ko saa dafa jooy jooy bañ jàpp ne Muawiya tay lay faatu radiyallahu anhu voilà lu kii la dana a Suwayd ibn Nasr ah a akhbarana Abdullah ibn mubarak qaala akhbarana Haywa ibn Shurayh qaala akhbarana al-Walid ibn al-Walid Abu Uthman al-Madani anna Uqbata ibn Muslim haddathahu anna Shufayyan al asbahi yuhaddathu annahu daxala al madina fa idha huwa bi rajulin qad ijtama'a alayhi an-nas Shufay bi keneen moo ko nettali ko na ne dafa dugg Medina fekk benn waxe boo xam ne nit ñi ñu ngi ko wër fekk Seydina Abu Hurayra fa qaala man hadha mooy mais kii ñu wër nii muy jàngale mooy kan waaw xam nga Medina léeg-léeg da ngay dugg ci jàkk ji loolu lañ julli ba pare ngay romb dégg benn cheikh di jàng di gis ñu bari wër ko léeg-léeg sax euh, euh, nga laajte ne diw mooy kii kan la wala nga bàyyi bañ pare nga laaj leen ñu wax la. comme ñu mel na ñi may yàlla qaalu fa qaalu ñu ne ma Abu Hurayra kii mooy Seydina Abu Hurayra mi ngi dégg moom la fa danawtu minhu nee na ma jege ci moom hatta qa'adtu bayna yaday wa huwa yuhaddithu an-nas ma ñëw ba toog ci digg ci kanamam fekk mu ngi jàngal nit ñay xadis fa lamma sakata wa xalaa qultu lahu bi mu xam ne nag ci la pare ba ñëpp dem mooy ba mu wéet nag moom ne ma ne ko as'aluka bi haqqin wa bi haqqin lama haddathani hadithan sami'tahu min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam aqaltahu wa alimtahu ne ko maa ngi lay ñaan ci sa àq ci àq laa lay ñaan ak geneen àq mooy kii àq xamle waaw xaq ko xam xam xamu yoneen saasam transmettre ko que nga xamal ma rek hadis boo xam ne yaa ku dégg ci yoneen saasam nga takk takk nga ko xam nga ko fa qaala Abu Hurayra sayna Abu Hurayra ma afal li may def la la uhaddithannaka waat naa ne dinaa la nettali hadisan hadis boo xam ne haddathanihi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam aqaltuhu wa alimtu yoo xam ne yenn saa sa moo ma ko nettali takk naa ko xam naa ko summa nashaqa Abu Hurayra après sayna Abu Hurayra mel ni ku ku ku ku rek mel ni ku xëm loolu mooy mel ni ku nelaw rek mel mel ni inconscient nashqatan jékki rek nit ñi tu noonu mel ni fa magas naa qalilan ñu taxaw rek ñu toog tuuti tuuti di xam nga yaa ngi imaginer scène bi <laughs> summa afaqa après mu daal di eh, ximmal ko fa qaala mu ne ma la uhaddisannaka waat naa ne dinaa la nettali hadisan hadis boo xam ne haddasanihi seet nettali ma ko rasulullah na wala sa fii hadal bayt ci kër gii xam naa kër yi yeneen saa sala la doon joxoñ sûrement ma maana ahadun wala en tout cas fam doon jàngalee amul kenn ko xam ne gayri wa gayru ku nekkoon ak ñun ku moom kese la woon summa ginnaaw gi nasaxa Abu Hurayra Abu Hurayra mel ni tamit ku xumaat fekk mel ni kuy nelaw mel ni rek jekk kuy nelawaat mel ni ku euh, inconscient nashghatan shadida bu xam ne nag moo gën a fort bu njëkk bi summa afaaqa ginnaaw gi mu daal di ximmala ko fa masaha wajhahu après mu daal di euh, raay xar kanamam bi fa qaala mu ne afal lu may dinaa ko def la uhaddithannaka waat naa ne dinaa la nettali hadithan hadith boo xam ne haddathanihi rasulullah dawal yàlla sallallahu alayhi wasallam moo ma ko nettali wa ana wa huwa fi hadha al bayt man ak moom dong moom man dong ñoo newoon ci kër gi maama ana ahadun ghayri wa amul keneen ku dul man ak moom ko fi newoon summa ginnaaw gi ñetteel nashaqa Abu Hurayra nashqatan shadida summa maala xaara na laaw ji neen Abu Hurayra mel ni jekk rek mel ni ku xamaa mel ni kuy nelawaat ba pare nag bu gën a tar léegi nag mu commencé di penché wu mooy di waaji mel ni kuy daanu ci ci ci ci xar kanamam mooy nit ko am ne day jekk rek mel ni kuy këpp noonu kuy daanu ci kanamam leena fa asnatuhu léegi alayya léegi bu ma gisee lool rek comme que dama koo jege woon ma jege ci moom léegi ma wéer ko sama karam mooy sinon da doon daanu ci suuf ah <laughs> mu mu mu mu tegu mu tegu sama kaw quoi ma wéer ko wéer ko wéer ko téye ko noonu summa afaaqa ginnaaw gi mu daal di xëmmale ko fa qaala mu ne haddathanii nettali na ma rasulullahi dawal yàlla sallallahu alayhi wasallam anna allaha tabaraka wa taala kene borom bi tabarkeel na ta kawe na idaa kaana yawmul mu yow bésub taxawaay ba daal taxawee yanzilu ilal ibad day wàcc ci jaam yi li yaqdiya baynahum ngir mu àtte seen diggante wa kullu ummatin fekk nag xeet wu ne jaasiya mu nga buuf comme ni ko suuratul jaasiya di waxee fa awwalu man yad'u bihi ki ñu njëkk woo ngir àtte ko rajulun benn waay la jamaa alqur'ana dajale na alqur'an mokkal na ko wa rajulun ak beneen waay boo xamante ne alhamdulillah qutila faat nañ ko fi sabilillah ci yoonu yàlla wa rajulun taala wa rajulun ak waajoo xam ne kasirul maaliku bari alal fa yaqulu llahu lil qaari borom bi wax borom jàng alquran bi alam uallimka ma anzaltu alaya rasuli ne ko yow est ce que xawmaluma la li nga xam ne moom laa wàcc ci sama ja ndaw bi alayhi salaam qaala balaa yaa rab mu ne ko ah sama borom qaala mu ne ko fa maa amilta fiihaa fiima ullimta lan nga jëf li nga xam ne moom lañ la xamal qaala mu ne kuntu aqumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar mu ne man de dama ko doon taxawee mooy bëccëg waxtuy bëccëg guddi yi mooy di naafila guddi wa ana an-nahar bëccëg yi ma xëyee sa alxuraan ji li mu jàngale ci laa doon ne tamit dama ko doon jàng di ko taxawee di ko doxee fa yaqulu allahu lahu boobu julli jotee ma ko doon taxawee tamit di ko julli di ko jàngalee fa yaqulu allahu lahu borom bi tabaaraka yaquulu mu wax lahul malaayika malaaka yi daal daal di wax alayhimu salaatu wassalaam wax waaja kadabta xam nga ne wax nga lu wuteeg ñu demee nga yaquulu laahu borom bi daal di wax tabaaraka wa taala bal dëgg-dëgg arata li nga bëggoon an yuqaalu mooy ñu doon wax inna fulaanan di yuqaari jàngkatu alquraan bu mag la faqad qiila daalika waay waay waxees nañu loolee wayutaa ginnaaw kooku jàll nañu indi bi saahibil maali borom alal ja fa yaquulu laahu lahu borom bi tabaaraka wa taala ne ko alam lam uwassi alayka ndax yaatalu ma la woon yow ci sa kaw ala hatta lam adaaka ndax ba bàyyiwu ma la tax taaju nga yam aajo ilaa ahad ci kenn ndax defaluma loon ci alal loo xam ne doy woon nga doo soxlaa woon kenn dara qaala mu ne ko balaa yaarob rabbi dëgg-dëgg noonu la deme woon yow saa boroom qaala mu ne ko fa maada amilta fii ma ataytuk ana lan nga jëf ci li ma la joxoon nag ci alal yooyu qaala mu ne ko kuntu nekkoon naa asilu doon jokk arrahima yi nga xam ne mooy mbuumu jurukaay mooy sama mbokk yi wa tasaddaqu te doon saraxe rek fu mu dégg daal foo xam ne yoonu yiwu la ma def fa mu ne fa yaqulu allahu lahu borom bi tabaaraka wa taala ne ko kadabta xam nga ne wax nga lu wuteeg ñim demee wa taqulu lahu almalaika malaaka yi alayhimu wa wassalaam ne waaje yow itam nii xam nga ne ta wax nga lu wuteeg lu mu demee wa yaqulu llahu taala borom bi tabaraka wa taala mi kawite yéegun ne leen bal li am ba des yow mii waa ji arakte li nga bëggoon moon ay yuqaala loolu rek nga nam moon mooy ñu ne fulaanun diw jawaadun way ak a tabee faqad qiila daalika waxoon nañu loolee wayutaa ñetteel ñun di waaja nga xamante ne ne billadi ka nga xam ne qutila faatees nañ ko fii sabilillahi ci yoonu yàlla fa yaqulu llahu lahu borom bi tabaraka wa taala ne ko fii maada qutilt waa yow ci lan lañ la faat fa yaqulu waa ji ne umirtu bil jihad dañ maa digaloon jihad fii sabilika ci yoo ci sa yoon fa qataltu looloo tax ma dem xare hatta qutiltu ba niñ may faatee fa yaqulu llahu taala lahu kadabta borom bi tabaraka wa ne ko xam nga li nga wax wuute na ak am wa taqulu lahu al malaika malaaka alayhimu wassalaam ne kadabta xam nga li nga wax wute naa li yam wa yaqulu llahu borom bi tabaraka wa ne ko bal aradta yow dëgg-dëgg li nga nam moon mooy an yuqaala ñu naan fulaanun jari way diw mi de ku ñeme la ku guerrier la jàmbaar la faqad qiila daalika waxoon nañu ko summa daraba nee na ginnaaw gi sayna Abu Hurayra nee na mu dóor rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam rukbati ci sama ah Euh, um waaw <coughs> fa qaala mu ne ma yaa Abaa Hurayra euh, yow Aba Hurayra yow mii di bàyyi muus mu ndaw mi ulaa'ika mu ne gaayooyee asalaasa ah mooy ñett ñi nga xam ne awwalu mooy ñu njëkk xalqillaahi ci mbindeefu yàlla yi tusaaru naar naaru yawmal qiyaama ñoom la ñuy njëkk taale safara li nga xam ne safara yawmal qiyaamati bésub taxawaay ba mu ne wa qaala al-Waliid Abu Usmaan mooy ci càllale ba mu ne al-Waliid Abul al-Waliid Abul Usmaan al-Qurashi nee na fa axbaranii nettali na ma Uqbatu muslim gis nañ ko sànk ci càllale bi anna Shufayyan ne Shufay mi huwa alladhi dakhala ala Muawiya fa akhbarahu bi hadha bi nga xam ne ci la dégg hadis bi ci saydina wa mawlana Abu Hurayra radiyallahu anhu dafa dem Sham la ne woon daal di dem ci saydina Muawiya nekkoon mooy xalifa jullit ñi radiyallahu anhum fa akhbarahu bi hadha mu nettali ko hadis yonent bi alayhi salatu wassalam mu ne qaala Abu Usman Uqba ne Abu Abu Usman ne ne wa haddathani al-Alaa mooy Abu Usmaan al-Waliid Abu Usmaan mu ne wa haddathani nettali na ma al-Alaa ibn Abi Hakiim mu ne kuñ naan al-Alaa ibn Abi Hakiim Yahyaa ash-Shaami rahimahullah nga xam ne moom Seydina Muawiya ñi nga xam ne ñoom lañ waroon a faat yi nga xam ne jaasi lislaam a leen faat moom mii moo leen ko doon moo ko doon faatal gaa yooyee mooy ki nga xam ne loolu la ndax yooyu il faut ñu koy exécution des peines moom exécuteur des peines la woon moom mii nee na annahu kaana sayyaafan li Muawiya wax nañ ko fa daxala alayhi rajul nee na benn waaye daal di dugg ci Muawiya fa axbarahu kon xam nañ ne kon kan la waa ji mooy kan mais mooy mooy mooy su fay fa axbarahu mu daal di koy xabaare bi hada an abi hurayra jëli hadis bi jëli ko ci sayyidina wa mawlana abu hurayra fa qaala muawiya qad fu'ila bi haa'ulaa'i hada fa kayfa bi man baqiya min an-naas Seydina Muawiya wi daal di mu ci mbir mi ne la hawla ne di eskay qad fu'ila bi haa'ulaa'i waa ñii nii nga xam ne ku ci nekk li nga doon def ci biti ñii lu baax lay niru waa ñii nii nii lañ leen mujj nii lañ def waa fa kayfa bi man baqiya min an-naas waa mais ñi des ci nit ñi kon nan fan lañ jëm laa yétttë summa ginnaaw gi bakaa mu jooy Muawiyatu Muawiya radiyallahu anhu ibn Abi Sufyaana radiyallahu anhu ma bukaa an jooy ku tara tara tara xatta ba ni nga xamante ne nii danan naa la ñuy njorte ne annahu haalik ne hee tay mooy bésam tay lay faatu woo tay lay alku waqul naa ñu ne qad jaana hada bi shar léegi nag ñun ña nga xam ne ñooy dagam ye ñooy kiyam ñu ne hee waa ji ñëw nettali ko lii moom andil lu bon ndax suñu suñu suñu suñu xalifa bi mu ngi nii suñu kilifa gi di waaj faatu ndax lii mu ko nettali jooy bay waaja faatu nee na ginnaaw gi summa afaaqa ginnaaw gi mu daal di ko ci jooy yi Muawiyatu ko Seydina Muawiya radiyallahu anhu wa masa an wajhi mu daal di xaw daal di faxas daal di faxas daal di fomp faxas li nga xam ne daal di raay wala mi naan wajihi ci xar kanam mi mooy rongoñ yi daal di raay xar kanam gi waqaala mu ne sadaqa allahu wa rasuluhu way sadaqa way waay waxati na dëgg allahu borom bi wa rasuluhu ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam di jàng aayab yuridu alxayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubxasuun ulaa'ika allaziina laysa lahum fil aaxirati illaa naar wa habita maa sana'uu fiihaa wa baatilun maa kaanuu ya'maluun Allah Allah moo tax bii am na solo quoi pour tamit romb noonu rek bañ koo xool quoi allahu akbar allahu akbar sayyidina Muawiyatu radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu daal di jàngalaaye nga xamante ne ni moo nekk ca suuratu Hud man kaana yuriidu al-hayaata ad-dunya képp koo xam ne daal dinay namm li nga xam ne mooy prochain mooy li nga xam ne lool rek la namm mooy alxayaata dunya mooy dundu gi nga xamante ne nii dafa gaaw a jeex te doyadi wazinata ak ay tuur tuuram ak i taar taaram texee la tax a jóg nu wax fi borom bi nee na la matal ilayhim ñoom ñooñee amalahum seen jëf yiñ doon jëf ngir loolee fiihaa ci àddina gi nag du ko ji du ko rombo wahum ta ñoom fiihaa laa bu ñu fi newee la nga xam ne moom laa leen yattaloon ci ay xéewal fii dogaloon ko denn du leen ko wàññil dinaa leen ko jox ba mat sëkk ulaa'ika gaa yooyéele mu ne alladiina mooy ñi nga xam ne laysa lahum ñeelu leen e, fi laaxirati ca kërug alaaxira ga illa naar lu sawara lii nag moo yéeféri dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg bu dee jullit la mooy yi def ngirul yàlla kooku mooy yow lii mooy li nga xam ne moo yelloon ci yow léegi nag bu dee jullit la bu duggee safara it mooy du fa sax mooy boroom bi ndax aw jullit yi day jeex te borom bi képp koo xam ne am nga ci sa xol loo xam ne ngëm yàlla bu ci newoon même bu da defoon ngay tojaange bu la rëpëcewul taxul dara ba demoo safara boo fa demee it doo fa sax loolu lu ñu xam la yàgg nañ koo gis mu nekkoon nag ulaayka gaayooyee alladina mooy ña nga xam ne lay salahum ñeelu leen fi laaxirati àllaaxira illa naaru li dul safara waxabitata daal dinay màbb daal di daanu daal di yàqu ma sanaw fiha lépp lu ñu fa jëf wa baatilun tan innama kaanu ya'malun la nga xam ne moom lañ doon jëf lii la mooy seen problème mooy man kaanu yuridul hayatud dunya mooy nammuñu seeni jëfe yàlla mooy mbiru àddina ak seeni hududun nufus seen cëri bakkan ak seen seen seeni seeni ura la ñuy am ak yooyu ak la ñuy drainer ak la leen nit ñi di wax seen seen seen seen seen euh, réputation ak yooyoo taxoon kese ñuy def dara yàlla loolu moo tax lii looloo leen dugal te tamit doonu loon gëmuñoon yàlla bay jëf ngir yàlla képp nag koo xam ne way ngëm yàlla la mel ni ñi loolu tamit mooy sa problème mooy shirk gi nga xam ne mooy riyaa gi nga xam ne moo la dugu imaamu Tirmidhi mu ne hada rahimahullah lii de hadithun hadith la xasanun boo xam ne bu baax la gharibun bu daal di muy xadis boo xam ne bu wér la kon mu ngi nii imaamu Tirmidhi noonu la ko de kon nag ñu ni gudd na bii di ñëw insha allah ñu jël xadis bi ci tegu insha allahu taala aadan allahu min ash-shirki al-xafi ak al-kabir ak lépp loo xam ne daal day jëme ci sànjum yàlla ak sawara